bismillah arrahman irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayid al awalin wal axirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radi allahu an qutbil aarifin wa imam siddiqin wa xulafaihi almuhtadin wa ahli tariqatihi alfaisin amma baadu salaatu ala nabi bi nga xamante ne moom lañ doon junj ci jotaay bu njëkk bi ci eh, %e euh, annotations :fra yi nga xamante ne moom la doon def ci Taysiir bi mooy al maanaam mooy bi Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu wa radaahu anna bi bi muy wax naan %e euh, yallaahu salli salaatan laa intihaa lahaa sallim alal Mustafa yallaahu yallaahu taadala salawaati alxaasati alxukamaa ahli almahabbati salaatu ala nabi boobu lii moom mooy texte bi ni mu nekk dëgg-dëgg allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaatan taadilu jamia salawaati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaaman yaadilu salaamahum kon loolu moom mooy texte bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan taadilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaaman salaamahum eh, mooy allahuma yow buur yàlla mi ci tur yu rafet yeeg melooy yëkkatiku yi salli yàlla na julli ala sayyidina ci sunu sang ba muhammad wa ala alihi ak ci ñooñam julli boo xam ne taadilu dana yemoo dana tolloog jamia mboolem salawaati julli ahli mahabbatika sak ñooñu cofeel wasallim te nga julli ala sayidina muhammadin ci ñooñu ci suñu sëy sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi ak ñoñam salaaman jul sëlmal yaadilu bu yemook salaamuhum seen i sëlmal maanaam ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooñu sag cofeel mooy ahlu mahabbatika te ñoom la wax ne ahlul mahabbati ñoom ñooy ahlullahi ñooy nit yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg comme ni nga xamante ne euh, noonu la lee lañ ko junje foofu wax foofu te euh, noonu la euh, nekkee luy leer incha allah ci jotaay yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu ci biir taysiir bi salaatu ala nabi bii nga xamante ne moom mooy salaatu ala nabi bii ni cheikh na ahmed tijaani radiallahu anhu wa wa an na bihi nee na moom eh, daan na def salaatul fatiha waaye bi nga xamante ne ci la jóge ci talmasaan di jëm ci abu sangoon ba pare daal di gis salaatu ala nabi bii nii nii nii nii nga xamante ne eh, benn yoon boo ko waxee dafa mel ni ku jàng dalaa ilul xayraat bu alqutbul jazuli boobu radiyallahu anhu ba mu jeex nga jàng ko soixante-dix mille fois bi mu gisee loolu nag mu yaakaar ne xanaa salaatu ala nabi bii kon moom moo gën salaatu faatih li maa xuliq bi mu gisee loolu ci la euh, demee maanaam euh, di def salaatu ala nabi bii bàyyi salaat faatih te moom mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan taadilu jamia salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaaman yaadilu salaamahum Eh, ginnaaw gi nag la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam digal ne ko déedéet na dellu ci salaatul fatih li ma ughliqa ndax moom ci boppam moo gën maanaam yeneen yi nga xamante ne ñoom ñooy maanaam moo gën eh, eh, li nga xamante ne maanaam moom mooy salaatu ala nabi boobu